boobaa ci ngay gën a sant gis nga loolu mu nekk médicament bu ñu yonent baay sarsam jox Allahu akbar moo tax mu teg ci lu tax fa huwa ajdaru mooy li gën a yeey bu boobaa gën a facile gën a yomb bu boobaa allah tasdaru ngeen bañ di mépriser di minimiser di ñàkk jox solo ni'matallahi alaykum xéewalu yàlla bi mu leen defal waaw waaw ndax ku la xool ku la koo koo tane ci wàllu àddina jamais nga sant yàlla de saa su li mu wax ci wàllu xam-xam wa fawqa kulli dhi ilmin alim li boroom wax te ci kaw boroom xam-xam bu ne am na ku ko plafonné ku ko ëpp xam-xam ci wàllu àddina yi noonu la dangay xool naan diw gis keneen ku ko ëpp alal gis keneen yooyu nag moo tax gaa yi nga xam ne dañuy jënd ay magasin magasin yooyu ay fops fops fops bi ñu rek ñi nga xam ne ñooy les milliardaires de l'année comme que année bee ngi jeex ak yu mel noonu kii yu ñuy drainer alors que yow yaa ngi fii <laughs> yow li nga yor yow yow yow sa salaire sept cent euros wala mille euros bu ci ñuy wax euro lañ wala ay soixante soixante quinze mille francs CFA au nga xool ñi nga tane nga nekk fi di xool caay way ji la xoolal sawaay te ñu ne benn nit ko am caay sawaay yi yow boobu nga koy ñee fàtte sa bopp yow li la yàlla defal waaw yeneen way saa saa nag ni loolu bu leen ko def waaw ndax képp koo xam ne nii fajoo nga lii yonent bi alay saa saa wax yow feebar boobu du la dal waaw feebar boobu borom bi insha allahu taala dala ci dala ci dala ci dala ci muccal waaw moo tax yonent bi yu mel nii eh, du du saxaa du Seydina Abu Hurayra kese solo lu mel nii de Seydina Abdallah ibn Shikhkhir mi ngi gisoon ah radiyallahu anhu mi ne woon damaa ñëw yonent bay saa saa fekk ko muy julli maa ngi dégg dënn bi di riir waaw di riir comme ni nga xamante ne cin boo ko boo buy bax moom moomu daal yooyu solo lu mel nii comme ni ko al imaam al Hakim na ko no imaam al Hafiz ibn Hajar mu ngi koy tudd ci al Fath bi muy sharh hadith mu ne moom Seydina Abdallah ibn Shakhir rahimahullah mu ne yonent bi saa saa nee na aqillu ad-dukhul ala al-aghniya fa innahu ahra an la tazzaru ni'mata Allah waaw <laughs> waaw mooy mu ne aqillu dee leen néewal yonent bi saa saa may wax dee leen néewal di dugg ci way riche yi boroom koom koom yu rëy yi waaw yow fuñ la fekk sa xarit yi te lool moom daanaka ñëpp la waaw ku ci yàlla muccal baru say àndandoo am na ñoo xamante ne ni bu dee nekkoo di di di ségrégation di ségrégué <laughs> naan man daal saay képp koo xam ne amul mu amul alal moom lu ma mas a bokk yow bu nga ba ko ndax man dootuma la toppatoo kooku yées non mooy borom bi di nga am ci say xarit ñoo xam ne am nañu am ñoo xam ne amuñu bu dee nag yow da ngay jàpp ne moom man moom ñi ci am kese laay seeti. waaw oh, boo boo demee rien que puuf ya ngay toog moket ya ngay toog waaye yow waaye yow karo yi ngay dox te sa waay boo fa demee bu reer yi jotee nangam ak nangam yi waa ba ba ba ba parfois fay xëy coog affaire yooyu yokk fàq gi ah falaay dem demee kanta sox sama xarit sàngam wax ah, mbaaram moom saay man yonentee sa sàmbag ne déedéet waaw mooy yow mi nga xamante ni ak foo man di tollu ah. même bu def sëriñ mooy tënd ko leen di bari di dem ci kër ñi nga xam ne di sélectionner seen taalibe yam alal kese di leen utal ay ay ay ay kii <laughs> ay journée yoo xam ne yow ci année bi yoo xam ne moom ngay dem ñu naan day sëriñ bi fii ñëw nganaleeg sëriñ diw alors que sa taalibe yi ñàkk amul kenn koo xamante ne am na ci loolu loolu loolu loolu du lu baax waaw loolu rien ñoom rek yow mën nga def xam nga ne bari nañ fenn même bu dee seen poche taxu koo mais ñi nga wutale ñee nga wutal leen mais yow foo jóge sëriñ boo xam ne fu mu jóge ci ca taalibe yi am kese lay dem loolu loolu du lu baax kooku matul li mu doon waaw yeneen tubaab yi saa saam aqillu néewal leen néewal leen di dugg ci ñi nga xam ne ñooy boroom alal yi lu tax waaw mu ne fa innahu ahra waxuñ ne bu fa dugg diitu bu dee kay am na farata goo ko war a dox wala mbokk goo war a dox ndax borom bee ñu digal ñëpp ñu dox mbokk yi kanam <laughs> innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum dëgg-dëgg way ngam yàlla yi ñooy ay mbokk kon nag yéwénal leen seen mbokk yi ni koy yéwénal du dangay toog naan man duma ma fa dem ah non man bëgguma faa dem ñu foog ne alal ji la non yow loolu yaa ko xam léeg-léeg da fay dem di dox mbokk googu yàllaa la tax a jóg <laughs> waaw kanta li ñu xamul dara di wax li ñu xamul dara seen wax mooy tax yow nga nga ñàkk a def li la yàlla mi nga xamante ne xam na yow li xew dëgg-dëgg ak lan mooy sa yéene nga bàyyi moom li mu la digal ndax lan ñu xamul li ñuy wax kooku yow yow yaa ngi xalaat waxuñ la bu fa dugg du mais dañ ne bu leen fay moo tax mu ne aqillu néewal leen ak duxóola di déggu alal ci borom alal yi ñu woomal ñi ndax lan fa innahu lan lay jariñ boo ko néewalee fa innahu ahra mooy li gën a yey an la bañ a néewal ñàkkal solo xeet ni'matallahi xéewul yàlla bi mu leen defal waaw waaw kon nag affaire bi loolu la lii nag eh, <laughs> eh, mooy li nga xamante ne nii mooy li am lii mooy li am moo tax Seydina Amr ibn Shu'ayb an abihi an jadde moom itam soloo na ko ci li nga xamante ne nii mu yëkkati ko muy Amr ibn al-As radiyallahu anhu no ki Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhum mu ne yonent lay saasaam nee na xaslataani man kaanata fiihi katabahu llahu shaakiran saabira man nadara fi dunyaahu ila man huwa duunahu fa hamida allaha ala ma faddalahu bihi alayhi wa man nadara fi diinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi waaw wa amma man nadara fi dunyaahu ila man huwa fawqahu fa asifa ala ma faatahu fa innahu la yuktabu shaakiran fa innahu la yuktabu shaakiran wala saabira allah mu ne yonent may saa saa nee na saydna abdallah ibn amr ibn al-aas anhuma nee na gis nga ñaari jikkoo ngi képp ko mu nekk ci ñoom ci yow borom bi dina la bind boole la ci ñi nga xamante ne kas kasete na bind na dogal na ne yow shaakir santkat nga saabiran aji mun nga kook mooy kan loolu jar naa xam ne man mu ne ka nga xam ne nazara fi duniyaa waaw ci biir addunaam kan lay xool ila man huwa duuna fa hamida allah ala ma faddalahu bi alay mbiru addinaam moo tax unzuru gi lool ci mbiru addina la moo tax boo balee ñu ne addina la de yi tax nit ñi da xëccoo addina alal koom nangam pouvoir nangam ak nangam yooyu xoolal ki gën a féete suuf mu ne yonent may saab saab ne képp koo xam ne man te yàlla di defal bind ca moom ne shaakir saabir la santkat la muñ kat mooy ka nga xam ne day xool ci mbiru àddinaam ka ko gën a fóote suuf bu ko defee fa hamidallaha mooy liñ exemple misaal miñ joxe sànq waaw ka amul léggéey moom di galérer te war a joxe dépense yow yàlla defal na la nga am liggéey sax nga xool ko la gën a suufe ci bépp domaine nag du foofu kese nga sant yàlla ca la kaw ca kaw la nga xam ne moom la la gënale ci kaw waaw kooku moom borom bi dina ko bindal ne kii de shaakir la mu ngi sant yàlla ci lim ko jox waaye mu ngi muñ waaw ndax li ko borom bi jox mu muñ tee waaw même bu dee amul lu na gàññ waaye mu ngi muñ luñ ci manula fajit mu muñe ko yàlla sant yàlla ci lim ko defal tax am na ñoo xam ne xañ na leen ko waaye mu ne képp nag koo xamante ne nii wa man a fii diinihi képp koo xam ne sa wàllu diine yow koy xool ilaa man huwa fawqahu waaw di xool te la féete kaw faqtida ngir roy ko voilà loolu côté boobu la ñu woon ñëw yonent lay saa saam andil nañu ko fii <laughs> mooy xool bu leen xool ki la féete kaw ci wàllu àddina waaye bu dee mbiru diine xoolal ki la féete kaw waaw lu tax pas ngir nga iñaane ko ngir nga damm ay di ko jalouser damm ay tànkam déedéet waa ji cey moo taxoon mu ne woon laa xasada illaa fitna fitnatayn waaw amulu ñeewaate xasad xam nga xasad mooy mooy mooy mooy mooy soxor mooy mooy iñaan mais loolu mooy ñee amul lu dul ci ñaar nit koo xam ne borom bi da koo jox xam-xam xam boobee mu doxal ko ci yoonu yàlla def ko ci li ko borom bi gërëme ba am gërëmu yàlla nga gis koo kee waaw ndax amoolam am waaye borom alal joo xam ne borom bi da koo jox alal bu koy def ci yoonu yàlla nga xool ko ne ay way jële kii de lii muy def cay mëbët lu mel noonu loolu moo rafet waaye di xool ay way borom alal ma génn ci li mais mbiri yàlla dara waaw loolu moo baaxul <laughs> kon nag ki ñuy bindal shakiran sabiran mooy koy xool ci biiru addinaam ku ko gën a féete suuf mu sant yàlla waaw ci lim ko gënale ci kaw kooku lan la def kooku kooku sant na yàlla waaye te kooku mooy waman fekk waajooju waman nazara fii diini yi léegi nag ci wàllu diineem mu xool ku ko féete kaw faq si daat be mu roye ko muñ dina metti pour nga agsi escalier yam ne e fu kawe fam nekk waaye nga jàpp rek si boroom xam-xam diw diw xam-xam bi ko yàlla may masha allah man de é bëggoon naa ko am di léegi du da ngay toog rek naan bëggoon naa ko am da ngay fexe di jaar fa nga xam ne moom fa la jaar ngir am ko bu boobaa nag dina am ay pakk-pakk ay mettit ay weñso yu lay dal bu boobaa nag nga muñ ko kooku borom bi dalay lay bindal shakir fële parce que mbiru àddina ki la gën a féete suuf nga xool mbiru lu jëm ci mbiru yàlla nag nga xool ku la gën a féete kaw ngir nga man koo roy kooku boroom bi la la ngay fekk ci metti nga muñ ko yoon wa na muy mettee ki am ay pakk pakk ay aqabaat nga muñ ko borom bi bindal la kon shakira sabira voilà waaw aji koo xam ne mu ngi sant waaye mu ngi muñ léegi nag mu ne yonent way saa saam teg ci benn affaire mu ne waaye wa amma man nazara fii duniyaahu képp nag koo xamante ne kii moom kenn du ko bind loolu <laughs> koo xam ne day xool ci mbiru addinaam koo xam ne moo ko féete kaw comme li waxoon sànq kooku waaw fa asifa ala li nga xam ne moo koy raw bu boobaa waaw ndax lan ay waay waay waay comme niñ doon ay waay joola gaa yi taxaw buntu aéroport rek yow daal sori woo waaye daal taxaw rek waaw ci sa tool bii nga nekk fii ci Pout <laughs> bu décollé nga xool ay waay jële yow sa toolu mango bii am na ñoo xam ne amuñu dara yow minimum yaa ngi ciy faj sa soxla waaye gisoo loolu ah moom kay <laughs> te loolu mooy indi iñaan après ak soxore waa te waa ji bu yëgee ne nga koy xoole boobu mbir mi du ko neex ba mu def borom puukarekat yi te borom puukarekat yi liñ bëgg mooy di tag sab xol kese mais bu ñu yus boo ñoo xamee ne yow da ngaa bëgg la nekk ca ñoom jóge ci ñoom ñu commencé def le ennemi léegi à éliminer waaw yow boom léegi ñu war laa xasaf ci kaw nekk ci nekk nekk yi <laughs> waaw kon nag mu ne ki kii def lii moom di xool ki nga xam ne moo ko féete kaw ci wàllu àddina ni muy def fu mu nekk noonu lay nekk di rëccu rek ci li nga xam ne moom la ko borom bi defalul te defal ko kee muy xool mu ne waajooj nag fa innahu la yuktabu wala sabira kenn borom bi du ko bind te du dogal ci moom te du def te yóbbu ko ci darajaay kuy sant waaye kuy muñ nan la koy amee mënu ko am ku mel nii noo koy amee kon nag mbir maa gi loolu lañ la doon wax mooy affaire bi lii yonent bay saa saa wax affaire bi loolu la mooy mbiru àddina xoolal ku nga gën a féete suuf waaye li nga xamante ne mooy mbiru allaaxira mbiru yàlla ak yooyu xoolal ki la gën féete kaw nga roy ko moo tax borom bi tabaaraka wa taala roy looñu yonent bi alayhi salaatu salaam waaw ne laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana kooku moom mooy plafond na ñëpp <laughs> waaw nekk na ci moom royukaay bu gën a mat da bëgg dem ci seen borom wa atii'u llaah wa atii'u rasuul topp leen yàlla topp leen yonent bi alayhi salaam waaw waaw bu ngeen koy topp wa in tuti'uhu tahtadu borom bi ne bu ngeen koy topp di di di di alhamdulillah kon affaire alaaxira ko affaire yàlla affaire ngërëmu yàlla da ngay xool ka nga xam ne moo la gën a góorgóorlu waaw boo newee di jàng di ut xam-xam ak yooyu bul xool ci nga xamante ni du jàng ay deux kese lay am. manoo toog naan bon man maa ko tane waaw ah, garaawul sant yàlla ci sama fet bi ma am survey mooy sant yàlla ci lool yow da ngaa wulati wala booku ñu lool yow doo xool ki am vingt ki am dix-sept ak vingt ngay xool waaw ne ñii kat ah naa leen roy faq te dee be waaw nga roy fexe roy kookee ni mu def ba am vingt nga fexe am vingt <laughs> waaw mais doo ñëw naan bo man waaw garaawul man de prof bi tëgg na ma deux waaye am naa am na ko am un ah c'est pas grave ah yow deux sur vingt noo ci noo ci mën a satisfaire sa bopp xam nga ne kenn waxu la loolu <laughs> am amu àddina ak li ñuy amassé yooyu lañ lay wax mais lépp loo xam ne góor-góorlu la dina yóbbu lu lay may ngërëmu yàlla xanaa am alal jooju sax ça dépend ban façon am alal la moom la moo tax yeneen tubaab yi sax ne amul ñeetaate loolu ci ñaar. benn bi xam-xam la joxe beneen bi ku am alal bu dee nit la koo xam ne dafa am alal nga gis ne am na alal di ko def ci yoonu yàlla nga gis ko ñee ko nit kii bi boo amoon lu mel ni mu am fexe am li mu am di def lu baax li mu am loolu est-ce que daa bi mooy nga roy ko ci lool li ñu lay wax mooy mbiru àddina loo xam ne moo tax duniyaa li dégeen lii tam ñàkk solo nit ñi di ko xëccoo mooy ngir bay rek ngir tuukariwu ngir affaire u kii rek walla wane ni may diw maa bari de walla loolu moom amoo droit bi ci roy kenn ku mel noonu bu ko xool sax xoolal yow ki nga tane mais ki am lu bari ba pare di ci dimbali jaam yi nga gis ñaata ñaata ñaata ay ay ay orphelinat la ubbi ñaata ay daara yoo xam ne yu noonu la tëj la defaraat ñaata ay canalisation ay nit ñoo xam ne ni ñu sonne woon bu nawet bi di ñëw moom la defar te alal jeex alal ji mu yor a tax ñaata ay nit ñoo xamante ni vraiment amuñ woon dara mu leen di utal rationnement utal leen fu ñuy liggéey utal leen loo xamante ne nii ay magasin duy ko ba mu fees jox leen ne leen ay wa liggéey leen waaw lu ngeen ci am maaj ñu bokk ak yu mel noonu ku mel noonu nga gis ko ne way kii lii muy def ay way jële man de bu ma amoon lii ba loolu lu baax la ndax kooku ci lu baax la nekk nga fexe am la mu am di ko roye lu mel noonu ne ah loolu est-ce que kookee la hasada illa fi ithnatayn voilà loolu la waaw mais bu dee affaire concurrence benn bi am saa bàyyi teg tegaat man foog man itam woo bàyyi diw moom it daa war a teg tegaat ah saa waay tabax na air nangam ak air nangam léegi moom damaa damaa comprendre léegi kon naa xaw ma ci bi ma ko xamee matul. matul deux ans weer <laughs> nangam waaw léegi moom damaa damaa kale nag ah way <laughs> kale naa de <laughs> léegi moom kenn dootu wax weer nangam muy riir boo xamul dara naa la mais yow mais air nangam luy air nangam air un waa ji air deux air luy loolu ah mooy état yi quoi ma ne ma yow da ngeen leer man lu ma xam. ngeen naan ma R nangam ak R 4 man ma R plus 4 ma naan waaye luy R plus 4 waa ji ne moom mooy mooy état yi léegi nag na waa naan dafa xam naa léegi voilà laakin alimtu nag wa ilmi <laughs> moo tax mu may jariñ nii di <laughs> léegi mooy yooyu nga nekk ci loolu rek ah ba ci échelle état yi ñu gis diw tabax nañu la tour la plus longue du monde yow itam ngeen def ñu koy xëccoo loolu moo yées waaw loolu moo yées loolu moo yées yow bul xool ñooñu waaw looy xool xoolal ki ngi gën a féete suuf ki la gën féete suuf waaw te lu sa kaa critique critique borom bi am na koo xamante ne nii def na yaa ko tane loolu nag une fois dire waxuñu ne waaw léegi yow comme que noonu la nga am possibilité améliorer sa cas ñu ne la noo bul améliorer sa cas quand même non non waxuñu lool l'islam waxu la loolu ah, ah non yow jàng ba am yenn diplôme yi mais bon amago woon liggéey gaa yi jox la liggéey boo xamante ne yow du tuuti nga koy am waaw wala il te suffit nga def benn formation boo ko defee yokk grade kenn waxu la ne bul yokku ba ni ngay yokk grade la sa salaire bi yokk ñu la la non xoolal non non l'islam waxu la ah. def ko nga am ko laa diplôme boobu bee di gañal ëpp loolu loolu kenn waxu la ne loolu la l'islam di wax waxu la loolu fenn <laughs> lim nga daaj bët bi ci ñoo xam ne affaire alalu àddina rek ak concurrence boobu walla am na lii ma am lii non sawaay keroog xewam bi nangam ak nangam lañ ci def bon nangam man moo man sama xew bi non je vais cravacher ba gaa xam ne wuu maa fi jaar loolu moo yées waaw loolu moo yées. ah diw xewam ma nag ah man nii dinaa ñëw ci gannaawam di def lu gën a néew la mu defoon wala du ma def lu ko xalaatuma ko faam yi nag aka ñoo ci ay waaw dañuy déglu xadiis yu mel nii te di ko jëfe bu leen nekk jël seen bët yi daaj ko yow bu dee koo xam ne borom bi dalaa jox jëkkër joo xam ne li ko yàlla jox bariwul nga bëgg sa sa xarit sa copine yi nga xam ne sa ami yi nga xamante ne ñoom jëkkëru millionnaire lañ am nga bëgg ñoom lañuy ngay daaj sa bët ci ñoom kese waaw ah, ah. foo nekk nag di ko jàmbat bu jot kër ñëwee bu ñuy añ sax bu ñuy lekk bu ñu toogee lépp mu ngi wax ah moom de diw ah ay waaye keroog solal na ko solal yoo xam ne moom kay or ba masha Allah moom rek <laughs> mooy loolu loolu baaxul fan lay moo tax ku noonu du sant yàlla mukk waaw du sant yàlla mukk di comparer xaalam xaalu jëkkëram ak xaalu koo xamante ne xaritam la après waaye nag moom bokkuñu poche dañoo bokk poche est ce que leen yàlla di jox benn la léegi nag lan moo tax nga bëgguñu nekk benn waaw waxoon naa nag képp koo xamante ne yàlla mi la bind tegu la yenn yi ngay xoole jaam ni yow di la ko teg nga koy nangu boo jullootoo sa affaire la <laughs> gis nga boo fi foo boo fi kiti kay naa mbir laa yaa ko yaa ko yaa <laughs> nangu lu la sa boroom tegul jaam ni yow di la ko teg bañal bay ut ko bañ la waaw ku nekk suñu boroom bi la bind dana li yunfiq du sa'atin min sa'ati waaw li yunfiq ma ne nay dépasser ngir mu dépasser du sa'atin ku yàlla yaatalal wërsëgam min sa'ati te ko yaatal waaye man qudira alayhi rizqu ku boroom bi nag kompal ak lam ko may lam ko defal nag kookee fal yunfiq mimma ataahu Allah waaw kooku nay dépensé ci li ko yàlla wërsëgale laa yukallifu allahu nafsan illa ma ataaha borom bi du gàll benn mbindeef lu dul sonoo la mu ko jox waaw kon nag yow bul bañal lala yàlla gàllul mbindeef ni yow di la ko jéem a gàll bañal waaw te lii médicament la comme liñ ko waxe bu rëy rëy boo xam ne feebaruñu bari lii da nga koy faj waaw gis nga àddina bii buñ doylu woon lii mooy lan alqanaa la lay woo mooy ci doylu doylu waaw xam li la yàlla defal nga sant ko ci lool te borom bi yow boo ko santee moom ci boppam moo ne la in shakartum la azidannakum bu ngeen ma sante dëgg dëgg ci li ma leen di defal war naa ne dinaa leen yokkal bu ngeen may sant ma leen di augmenter waaye bu dee gaa yu bari nag loolu lañ dul def ba ban nag bi di laaj ay augmentation borom bi du la augmenter la <laughs> na man ki may ki may ki ma ki ma ki ma xam ne moom lay moom laay augmenter mooy ki ma sant waaw la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid <laughs> waaw bu ngeen ma santee ma dolli leen waaye bu ngeen suulee jëf xéewal gi ma leen defal ngeen suul ko mel ni masula ne weddi wedd nekk weddi waa kon du gërëm ñamu daaw waaw inna azabi yëg leen ni samam sànj kese ngay dajal ngay dajeel yow moomee te ci àddina bii lay lay commencer inna azabi la shadid dëgg dëgg sama mbugal lu tar la inna al abrara la fi na'im wa inna al fujjara la fi jahim yow ci comme que da bokk ci ñi waaye jomb ñaa jaamu da ngaa jomba jaamu sa borom sant ko te jaamu ji yëpp mooy sant la nga bañ koo def pourtant lim la defal lan ngay daj fii ci sawara ngay dund te deewagoo sa xol bi ay ay anxiété ay stress waaw ak yu mel noonu feebaru xol yooyu moom ngay bari la waaw ndax saa su ne yaa ngi xool alalu àddina ay waay di tiit bi ne tëb waaye ay waay diw waay waaw di ñeetaate rek waaw kooku dundam du neex waaw dundam du neex te ndaxa bu jàppoon ci sombi bi ko borom bi dox bu lekkee ba suur génn waa ji lekk ganaaram ñu daje kenn du xam lu waay reere waaye foog mu wax ko foog mu wone fa loo xamante ne ak ak ak ak ñàkk doyloom waaw ak ñàkk doyloom waaw amoo loo jënd yàpp waaye borom bi may na la ñebbe gars yi nee nañ seen li ñuy joxe ci yaram sorewuñu <laughs> waaw <laughs> nutritionniste yi yow doo sant yàlla <laughs> nga doo sant yàlla nga nekk fi di kii te mbir yi lu mu fi bari bari gars yi de toute façon lu ñu bari la bari bari la jamono lañ ciy bànneexoo benn benn côté kese lañ ci mën a bànneexoo gis nga waa ji amoon ay immeuble yu dul jeex ay villa yu dul jeex bu guddi jotee fenn kese la ciy fanaan manu la nekk ci immeuble bu nekk néeg bu nekk moom mu moom mu dupliquer fa boppam nekk fa di fa fanaan mukk manu la nekk ci benn lay dëgg te néeg boobu waxuma laa nag ci benn lal la ci mën a tëdd te lal ba mënu ci sëdd sax ci fépp benn la ciy yow nga waaw sant yàlla mi la may nga mën a nelaw nelaw yu neex léeg-léeg nit am lal yu baax te bu wétadee du nelaw parce liy tëgg ci bopp bi mooy alalam yu bari ji é mbaa koy toppatoo mooy déw fukki téléphone ak ñaar mu yor ko mooy do waaw ana waaw waa sa waay ana marchandise accident ah é ser të të të dafa tardé non mais client yi ñu ngi taxawaa ah? xaar moom lay wone teg bala muy kii beneen téléphone sonné waaw allo waaw ah fan Louga waaw mais ñëw ko ah Ibrahima muy jekki mooy balaa kii beneen sonné mooy mu nekk ci lool mu leer ne client yi léegi guddi jot nan lay ko gënalaw muy xalaat su të të rek lay ñàkk ay de marché. ci marché bi nga xam ni ma defoon ba gagné ko ni ma ci sonne woon gars yi ils pas livré à temps dañuy ñëw nangu affaire bi après beneen appel d'offre la ji kii boobu man je ne dañ maa ne je n'ai pas respecté les termes du contrat après ma ñàkk quoi alors que yow ñu yor sa atelier uude fii di defar sa dàll defaral gars yi seen dàll yi ñu lay fay la am ba nga ci reeree sa reeru cere bu baax baasi wala salti ba tëdd xalaatoo too dara sa borom <laughs> jàng say say ñaani booy tëdd sunna yi <laughs> yaa ngay xaran waa nga ca moom xel maa ngay tëgg se tay rek ma dee wala tay se tëtëtëtë il noom ba waaw allo waaw déposé nga affaire bi à la banque ah mais ça va di kaw déposé les trois millions mais la banque suba la dimanche mais comment on va moom yor na 3 millions mais <laughs> nee na daa war a déposer affaire bi quoi moom loolu moo tëj boppam quoi nee na <laughs> xoolal mooy ku nekk rek <laughs> moo tax affaire yi ku nekk fa la yàlla teg quoi santal nag xoolal ci mbiru àddina ku li gën a loolu médicament la waaw bu rëy a rëy kon nag mbir maa ngoog insha allahu taala kon suñu lëkkaaleeg bunt bi waxoon nañ la mooy kon eh, waaw wala jotuñ ko wax dëddu àddina ak di di néewal ah di soññi ciy néewal mooy lool mooy yow li nga ci am te mu doy la wala sax même bu la bul xool nit di ko ñee ci wàllu àddina kër lu yàlla newul waaw déedéet waaye li yàlla jox sant ci yàlla te xam ne bariwaana ñoo xamante ne yaa leen tane waaw yaa leen tane kaa fuuf <laughs> fuuf sax moo tax ñenn ñi dañuy jooytu luxe la ñuy jooytu waaw ñoom luxe dañuy am lu ñu lu ñu lekk am nañ lu ñu naan seen frigo bi fees na léegi lépp luñ bëgg a lekk ngi fi ñu ngi teg ay saaku ceeb seen diwlin ration lépp am mu ngi fi mais ñu ñëw yow yow mi nga xamante ni ñëw fekk benn nit boo xamante ne yooyu yëpp amu ci dara ñu koy jooytu ah non ça yow moom xam naa ne yow moom sa affaire baax na quoi mais man. muy sama feer boobu ah oh, man moo teree nelaw alors que yow yaa ngi yor njaboot joo dundal dara amoo moom mu moom luxe luxe luxe la lay jooytu <laughs> yow nag nga nekk yow ci ci ci li nga xam ne mooy nécessité ngay ut moom mu nekk moom di la jooytu luxe yow jooyoo moom muy jooytu waaw ndax kee dafa doylu waaw ku doylu moo man lool ba ñi nga xamante ne yaxsubu yaxsabuhumul jaahilu aghniya ñi leen xamul dañuy jàpp ne ñii ak a woomal waaw ay way ñii wa woomal ndegete yoo lu yàlla xam doy na kon nag alqanaa yàlla nañu borom bi may doylu doyloo borom bi dale ci borom bi te bañ a dagoo ci dale ci leneen lu dut moom amin kon yëm ni bii di ñëw insha allah ñu gis hadith numéro quatre cent soixante-huit nekk hadith Seydina Abu Hurayra ba léegi de toute façon hadith yi ñëw